qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taquumu ssaacatu hattaa yaxsira alfuraatu can jabalin min dahab yaqtatilu nnaasu calayhi fayuqtalu min kulli mi'atin tiscatun wa tiscuun wa yaquulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju wa fi riwaya yushiku an yaxsira alfuraatu an kanzin min dahab faman hadarahu fala yaxudu minhu shay'an muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci kitaabu euh, almansuuraat wal mulah ci benn bunt be képp bi nga xam ne moom la ci def ñu war ko continuer euh, muy chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraat wal mulah di ay sujets divers ak yi nga xam ne dafa euh, yu neex a dégg lay nettali yoo xam ne lépp yonent bi sallallahu alayhi du ñu ko nettali ci ay mbir yoo xam ne yuy xew la ak ay histoire yoo xam ne euh, dina tax jàngkat bi ginnaaw bi mu jógee ci yële nga xamante ne euh, bunt yi jiitu waaw nga xam ne yooyu masala yi bari woon na ci ay domaines yu bari léegi nag mu ñëwal la foo xam ne dafaa dajaleel ay hadith yoo xam ne day wax ci yoo xam ne euh, mën nañ ko tuddee détente la waaye it nekk loo xam ne day tabax sa pas-pas day tax tamit nga nekk koo xamante ne xam fi ngay wéer teg sa tànk suñu jotaay yi ñu génn nag lañ jeexaloon chapitre soixante-dix-huit tey ñu war a dugg ci eh, ubbi tom tom tom soixante-dix-huit euh, tey ñu war a ubbi tom bu bees muy tom soixante-dix-neuf ci chara bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala def ñu koy taxawe ci téere bu barkeel bi di euh, Riyadus Salihin bu al imaam al Haafid Eh, an-Nawawi rahimahullah kon ñu koy tàmbali yawmul eh, xamiis tombeeg le huit eh, min shahri ramadan al mubarak muy le ramadan mille quatre li nga xam ne mooy le vingt six février deux mille vingt six bi madinati Villeurbanne al faransawiya walillahi wal minna kon tey ñu war a jël kon xadiis yi nga xam ne Euh, moom lañ jàng léegi muy hadis 1822 mu ne wa anhu mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abu Hurayra ndax moom la jële woon hadis biñ jóge woon ah ah mooy hadis biñ gisoon bee weesu mooy 1821 moom lañ mujj woon gis bi mu noon wa anhu radiyallahu anhu tamit la waxoon annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladi nafsi biyadihi laa tamurru dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri fayatamarraga alayhi voilà banim jeexe walillahi alhamdu wal minna kon wa anhu boobu mooy sayyidina abu hurayra al-hafiz al-yamani ad anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na taqumu saa saa du taxaw daa ma niru ak bañ génnoon laa tamurru dunya dañ fàttali léegi àddina bi du romb ba bii mu ne laa taqumu saatu saa muy l'heure waaw buñ naan l'heure moo tax mooy bésub dëgg bi yawmul jam'i yawmut taghabun yawmut tanad yawma tuhsharuna xalaa <laughs> keroog bi nga xam ne ci la borom bi di dekkil jaam yi di leen panga di leen dajale waaw mooy bésub dëgg bi mooy saa mu ne du taxaw mukk hatta mbete daa bokk ci loo xam ne saa la taxaw fekk lii xawul comme niñ gisoon bii weesu saa manuloo la taxaw lu dul ne nit ki dina romb xabru moroomam daal di ci sëgg ah, di lemu kanaan yaa laytani makaana saahibi hada al qabr aka neexoon waaye ma nekkoon place u borom xabru bi lii nag daa bokk ci yooyu nga xam ne yonent bi alayhi salaam muy kumpa yooyu nga xam ne moom la ko borom mam xamal mu ñu koy xamal mu ne laa taqumu saatu kon saatu taxaw mukk mukk xatta mbete yaxsira lay génne yaxsira mooy inkashafa mooy yakshifa mooy yakshifa bokk inkashafa mooy wuññeeku mais yaxsira mooy yakshif mooy génne lu dul ne dina génne lan alfuraatu furaat mooy la euh, français naan l'Euphrate bokk ci dex yi nga xam ne dañoo traversé Bagdad fële ca euh, Irak Euh, euh, le Tigre ak Dijla wal Furaat Dijla mooy benn bi euh, ak le Furaat voilà bi al Furaat voilà te dex googee lu dul ne dina génne an jabalin min dahab dina génne montagne boo xam ne ci biiram boo xamante ne ci or lay doon bu génnee nag nit ñi bëbbu fa nag ña nekk côté yooyu yëpp ay aro waaw <laughs> doon xaw ci fa west bi fële ca xamri kania ay jamono waaw waaw gaa yi aro au mine waaw nga xam ne foo gise yu mel noonu o fi nga xamante ne mooy euh, oraf Sabodola bi fële ca Sabodola it mooy ay zone la yoo xam ne gaa yi fu nekk lañuy jóge ndax yëg ne or baa ngi fi te ñooñ dañuy gas ñii nag montagne or mooy mooy feeñ ci l'Euphrate waaw ci dex googee nekk Irak waaw bu ko defee nag ñin ñi di ko xëccoo yaqtatilu naasu alayhi la hawla wala quwwata illaa billah nit ñi di rayante foofee ngir ku nekk jàpp ne maa ko war a moom la hawla wala quwwata illaa billah nga nit xër ci li nga xam ne wa innahu li hubbil xayri la shadid ndax moom nit dëgg dëgg dafa xër lool ci li nga xamante ne mooy alal waaw def ci xër waaw waaw waaw gis biñ pat pat buñ gisee alal gaa yi del di gaa yow pare nañ ngir flingue képp koo xamante ne nii ah euh, euh, sawaay yaa ngi jéem a taxawaalu seen wet quoi waaw waaw wa innahu li hubbil xayri la shadid waaw moom nit oh lu jëm ci alal dëcee xër lool lool lool lool lool waaw allahu akbar waliyasu billah <laughs> akbar gaa dem ah di fa rayante waaw di fa rayante yaqtatilu annaasu alayhi ngir or boobee ana kan koy jël mu ne fa yuqtalu dees nañu faat bu keroogee min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un téeméer mooy boo jëloon nit ñi di leen def par téeméer téeméer nga fay ñëw di aru fees fa ku nekk jàpp ne or bi ngir sa bopp la dinañ fa rey eh, téeméer bu nekk kenn nay mucc juróom-ñeent lañuy faat ci téeméer bu ne waaw wa yaqulu te pourtant loolu teewul ñi ko dégg ne am na gaa yi pourtant am yaa dégg waaye yow gaa yi foofu de rayante gu mat la waaw mais teewul ñeneen ñi bu ñu ko déggee yi dañuy ñëw lan moo leen indi ku nekk day jàpp ne wa yaqulu kullu rajulin minhum ku nekk ci ñoom naan la'alli akunu ana alladhi anju waaw non grawul on tente notre chance non on tente notre chance peut-être que ñun ñoo koy ami quatre-vingt-dix-neuf yi dee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi faatu amaana ku nekk naan man maay ki ciy mucc maay téeméer ba nga xam ne doo faatu muñ demee ñu ne leen tël rayante ak jamante yi waaw ku nekk naan duma ko bàyyeeg saa morom wal iyaazu billah wal iyaazu billah allahu akbar allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah mu ne wa fii riwaaya am na ñu ko soloowe beneen bu mu ñëwee te boobu imaam muslim tamit moo euh, muttafaqun alayhi la xadiis mais imaam muslim euh, rahmatullah alayhi moom moo indi version yi mu ne foofu yuusiku léegi rek mooy yeneen saa salam moom laa la yàgg wax jàngalekat bul jàngal nit ñi comme si affaires yi concerné wu leen waaw di wax ak nit ñi ah gars yu bari duñu waaru ci yëf yi tey yàpp lool ah, loolu de du léegi mais dëgg-dëgg yuusiku léegi la kullu ma huwa atin qarib lépp luy ñëw lu ne lu jage la waaw xanaa borom bi waxul na woon innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba gis nga ma leen di dikk ajjana ak leneen ak jàpp ne dafa sori alors man borom bi aynul haqiqa dëgg-dëgg mooy affaire na addina bi daa yàgg yàggut waaw yonent bay saa saam ne yuusiku léegi rek alfuraatu an yaxsir alfuraat furaat muy lufraat dex googee nekk Irak di gu wane an kanzin min zahab ci trésor boo xamante ne nii ci or la mooy boobu rek fa man xadarahu yeneen saa salaam nag joxe ay instruction pour jullit ngir ñu moytandiku fitnaay alal bu tëree na nga am muñ ak ngoru yàlla ghina nafs waaw ghina nafs ya ibadallah ghina nafs waaw yéen jaamu yàlla yi fexeleen geen ab li nga xamante mooy koomuk ah, euh, koomuk euh, nu mu tudd biir waaw waaw amal koomug biir loolu moo ëpp solo moo ëpp bu solo mooy doylu waaw loolu mooy moo tax yeneen saa sam ne woon laysa al ghina an kasrati al arad walakin al ghina wala walakin al ghina ah ghina nas yeneen tubaab saa sam yàgg nañ ko fi gis mu ne nekkul koom nekkul euh, bari loo dajale déedéet waaye dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg koom mooy li nga xamante ne nii mooy rinan nafs mooy koomu bakkan mu ne léegi rek an yaxsiral furaatu furaat génne waaw furaat nag eh, day eh, Irak la gën a mais day day romb waaw moom dafa gudd quoi dina traverser eh, li nga xamante ne mooy Irak waaye Syrie ak Turquie voilà loolu lépp dafay jaar tellement dafa gudd moom voilà kon nag mu ngi noonee léegi mu ne léegi mu génne loolu faman xadarahu képp ku teew lii ku ko teewe ah ku ko teewe fala yaxuz shay'a bu mu ci jël dara waaw bu ci jëlee dara allahu akbar allahu akbar bu ci jël dara waaw bu ci jël dara nagan doy mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaam al xaafiz al buxaari waaye na muslim ibnu al xajjaaj ah, daal nañ koy bokk solo afraad bi dafa yaatu day jóge foofu yi ñu wax yépp ba pare jaar ci li nga xamante ne xalij euh, bi golfe arabique dem ba Turquie jaar Syrie dem ba Turquie wala jóge Turquie euh, ci euh, fa nga xam ne moo koy alimenté ah, muy muy siiw léegi kon dane muttafaqun alayhi hadis bi al imamu alhafizu al Bukhari waaye nako noon Abul Husayn Muslim ibn al rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ka solo léegi laaj bu njëkk bi mooy eh, hadis bi est ñoom ñaar dong ñoom ñoo ko solo hmm? ñu ne la déedéet hadis bi de hadis sayna mawlana Abu Hurayra bi al imam abu ah, ahmad seen sëriñ solo woon ko waaye seen mbokku taalib al imam Abu Dawud ak ak Ibnu Maaja al imaam an-Nasaa'i moo ko solo woon boo ko solo woon muy al jamaa rawaawul jamaa ah kon mu ko al imaamul Buxaari benn bërëb kese la ko indi kitaabul fitan baabu xuruujin naar bi mu nettal nañu Abdullah ibn Sa'iid ibn ibn Husayn al-Kindi ko fàtte woon moom mi wax la bokk na ci. ñi nga xam ne sëriñ la ci waa kutubu sitta euh, moom mii mais sauf que liñ koy gis daa bariwul mooy Abu Sa'id al-Ashaj voilà moo nekk nii euh, génn àddina deux cent moom moom moom moom par exemple euh, moo mujjee génn àddina imaamul Bukhari sëriñ imaamul Bukhari la waaye moo ko mujjee génn àddina comme quoi boo jàppee ne ah xam naa sëriñ bi de moom waaw ah, bu fi jógee nangam ak nangam. <laughs> yow yow yaa. nag yow yàllaa la ne yow fii mu ne sa sëriñ wala ñu la mag yàlla de moo lay jëkk génn àddina hmm. laahi boo moytuwul moo lay dëjal ñaanal la te santal yàlla bu la ko defalee ndax mooy sub sëriñ <laughs> dee mat na ko kay <laughs> léegi kon muy Abdallah ibn Sa'id al-Ashaj rahimahullahu taala moom mu ngi génn àddina kon deux cent cinquante sept Imam al-Bukhari deux cent cinquante six la génn àddina moom un an après ci la génn àddina moom sëriñ bii di sëriñam li sëriñu yeneen tamit Euh, waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Uqbatu bnu Xaalid mu ne nettal nañu sunu sëriñ do Uqbatu bnu Xaalid bnu Uqba ibnu Xaalid as-Sakuni Abu Mas'ud al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 188 ah léegi moom mu ne qaala haddathana Ubaydillah mu ne ki nett moo Ubaydillah do Ubaydillah ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Aasim ibnu Umar ibnu al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Usman al-Umari al-Madani euh, génn àddina lan 147 am na wuute rahimahullahu ta'ala an Xubayb ibn Abdillah Xubayb ah, euh, ibn Abdirrahman mu jëlee ci Xubayb ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Xubayb ibn Yasaaf al-Ansaari al-Xazraji Abul Haaris al-Madani génn àddina li nga xam ne mooy 132 rahmatullahi alayhi an jaddihi mu jële ci ki nga xamante ne nii mooy eh, maamam di Hafs ibn Asim ay ñay mbokk lañ mooy eh, Hafs ibn Asim parce eh, kii nii Xubayb ibn Abdurrahman ah, moom mooy kii nijaay la ci Ubaydillah male ibn Umar ibn Hafs ibn Asim voilà <laughs> loolu la mooy Ubaydillah Abu Uthman kii nii nijaayam la ko voilà an kon mu jële kon Xubayb bu jële an jaddihi Hafs ibn Aasim voilà mooy Hafs ibn Aasim mi nga xamante ne Ubaydillah kan mooy maamam Ubaydillah ibn Umar Ubaydillah baayam Umar la tudd mais baay bi ki ko jur mooy kii mooy Hafs ah ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy Ubaydillah dafa jële eh, eh, hadis bi ci nijaayam muy Xubayb ibn Abdurrahman ah léegi xubay bi nag jële ko ci maamu Ubaydillah <laughs> waaw muy Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari euh, génn àddina vers les années quatre-vingt-dix rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata moom moo ko jële ci Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu génn àddina la cinquante-neuf ah, annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yushiku al-furaatu ah. <laughs> an yaxsira an kanzin min dahabin faman xadarahu fala yaxud minhu shay'a voilà lii la imaam al Buxaari moom lii leen après mu indi gisu ne qaala Uqba mu ne Uqba nee na mooy Uqba min gi sànq rahmatullah alayhi as-Sakuni al-Kufi ah, loolu dafa toog dafa jàkk dafa jokkale ak bi ci kaw wa qaala mu ne wa haddathana Ubaydillah mu ne Ubaydillah mooy menn mi Abu Usman al-Umari qaala mu ne moo le te cette fois bu jële ko ci keneen ku dul nijaayam mu ne haddathana moom Abu Zinad di Abu Zinad di Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman rahimahullah gane àddina 64 génn àddina la cent trente rahmatullahi alayhi an al-A'raj mu jële muy al-A'raj Abdurrahman ah, ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Hazim génn àddina la cent dix-sept rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mithlahu illa annahu qala yahsiru an jabalin min dahab waaw moom mu ne bu dee riwaaya ñoom al-A'raj bi ñoom na ne yahsiru Ah, an jabalin day feeñal an jabalin waxul kanzun min dahab min dahab dana jabal montagne or voilà benn rek la trésor or mooy loolu anta al imaamu abul huseyni muslim rahmatullah alayhi moom moo indi riwaay yu bari ah indi na ci moom benn bërëb la dajale léegi indi par benn benn ñetti yoo xamante ne moom la indi léegi nañ gis ñetti yépp insha allahu taala taala te mooy li nga xamante ne moo moo bi imaamu Nawawi njëkk indi fii ci bi mu ne kitaab van bo kitaabul fitani wa ashraatu saa'ati wala kitaabul fitani wa ashraati saa'ati wala kitaabu nga yem kitaabun alfitanu wa asratu saa baabun la taqumu saatu hatta yahsira alfuraatu an dahab an jabalin min dahab mu ne hadathana imamu muslim rahimahullah mu ne nettali nañu qutaybatu bnu said di qutaybatu bnu said ne jamil bnu tarif bnu abdillah saqafiyu mawla abu raja albalkhiyu albaghlaniyu gane addina 148 génn na 240 rahimahullahu taala qala mu ne hadathana yaqubu mu ne Yaqub moo ñu nettali imaam Muslim ne yaani ibn Abdirrahman al-Qari mu ne kim ci jublu mooy Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qari az al-Madani al-asl Iskandaraniya di Iskandariya kon al-Iskandarani rahmatullah alayhi génn àdduna 180 ans gis nañ ko ci jotaay ba la ñu génn rahmatullah alayhi an Suhaylin mu jële ko Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman te ci moom mii la jële woon hadis boobule al-Madani al-Ghatafani yu mawla génn àddina vers les années cent trente cinq su jàpp cent trente huit ba yooyu côté ay wax la rahmatullahi alayhi an abihi mu jële ko ci baayam di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export génn àddina la cent un rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata alhafidu dawsiyu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa taqumu saatu hatta yahsira alfuraatu an jabalin min dahabin yaqtatilu nnaasu alayhi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'uun wa yaquulu kullu rajulin minhum la'allii yakuunu ana alladhii anju voilà waaw waaw après imam muslim ci suuf mu ne wa haddathani umayyah ibn bistam mu ne nettali na ma hadith bi ba léegi umayyah ibn bistam ibn al-muntashir al-aishi ñi ne no aishi <laughs> al-aishi rahimahullahu ta'ala génnaat na deux cent trente et un rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana yazid ibn zuray' am jële yazid ibn zuray' abu muawiya al-basri aishi ñi ne mukk aishi la rahmatullahi alayhi génnaat na cent quatre-vingt-deux rahmatullah alayhi kon moom mu ne hadathana rawhun qala hadathana rawhun mu ne ki nett mooy rawh di rawh ibn al-qasim at-tamimi al-anbari wa abu ghiyath al-basri rahimahullah génna adna cent quarante et un an suhayl rahimahullah gis nañ ko sam bi hadha al-isnad mooy suhayl jële ci baay mu jële sayyidina abu hurayra suhayl di doom abu salih mu jële sayyidina abu hurayra mu ne foofu nag wa zada fa qala abi Suhayl nee na sama baay ne in ra'aytahu yow mii bu dee yàlla <laughs> Suhayl Zakwaan <laughs> ne ko <laughs> eh, as-Sammaan az-Zayyaat borom import export ne ko eh, eh, in ra'aytahu falaa taqrabannahaa mooy loolu yeneen saa salam wax yow mii bu dee yàlla def na xam nga moom mii da doon dem ay Irak baay bi di di commerce ak moom mii itam dafa doon dem ah da ànd ak baay gisoon nañ xadis bi nga xam ne nee na Sham bi ñu rombee eh, bi bi mu àndee ak baayam boobu nag du Irak Sham dañu demoon Sham mu ànd ak baayam moom Suhayl <laughs> nee na way eh, eh, nee nañ ñuy dox li ñu ñëwee Sham ñu gis ay nabatin yoo xamante ne gars yi dañ leen a takk teg leen ci naaj bi quoi léegi euh, affaire boobu nag euh, wax yow mu mu mu mu ñaawlu affaire boobu quoi après dem daal di wax waaw euh, que lii yonent bari saa saam ne Seydina Abu nettali na ko que loolu dañ ko yonent saa saam tere na kuy buggalaate ci safara voilà voilà lool Hisham ibn Hakim ibn Hizam moom itam loolu daloon na ko. voilà kon loolu moom daa yàgg da doon ànd ak baayam yu bari baay ji nag ne ko nag nee na sama baay ne ma in ra'aytahu bu yàlla defee nga fekke loolee parce que kenn xamul waaw <laughs> fala taqrabannahu bul jege or boobee jaba montagne boobu na nga dandu foofu yëpp voilà léegi al imam Muslim mu ne haddathana Abu Mas'ud Sahl ibn Uthman waxoon nañ ñetti kii la ci gis ñetti yëpp ba looy kese lañ soxla woon pour wanne mooy bàyyi dañoo war bi njàngalem yonent bi alayhi salaatu ñu koy saxal ci bopp seen doom yi laa wax comme que saa salaam wax na fële ne fa man xadarahu fala yaxuz minhu shay'a waaw ku ko fekke bu ci jël dara waaw te sooy la hadis bi nga xamante ne moom la euh, nettali nii ci baayam mooy du boobu du bi nga xam ne moo am lool dane rek laa taqumu saatu xatta yaxsira alfuraatu an jabalin min dahab yaqtatilu nnaasu alayhi fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'uuna wa yaqulu kullu moom loolu la ko nettali yenent way saa saa neenaat saa du taxaw mukk lu dul furaat dex googee jaar Irak Syrie ba Turquie dinañ génne li nga xamante ne mooy montagne or nit ñi di waaw dees nañu faat juróom-ñeent fukki ak juróom yu nekk ci téeméer bu nekk kenn mooy rëcc ku nekk nag naan man maay kooku di rëcc léegi nag mu tegal ko ci ne ko nag ay taw yow bu yàlla defee nga fekke lool fala taqrabannahu bu ko jege al imaamu léegi nag bi bi beneen bi ne wa fii riwaaya gis nañ xadi riwaaya imaam al Buxaari bi rahimahullahu taala moom mooy eh, wa fi riwaaya bi mais imaam muslim tamit daa indi lu mel noonu mu ne al imaam abul husayn rahimahullah mu ne haddathana abu mas'ud sahl ibn uthman mu ne nettanu sahl ibn uthman ibn faris al kindi abu mas'ud ah, al askari hmm, wàccoon ray fole ar-razi rahmatullahi alayhi ah, génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente-cinq am na wute rahimahullahu taala qaala haddathana Uqbatu bnu Xaalid as-Sakuuni gis nañ ko sànq an Ubaydillah mooy al-Umari gis nañ ko sànq Abu Usmaan an Xubayb ibn Abdirrahmaan gis nañ ko sànq an Hafs ibn Aazim gis nañ ko sànq an Abii Hurayrata radiyallahu anhum annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuushiku al-furaatu an yahsira an kanzin min dahabin faman hadarahu falaa ya'xuz minhu shay'an kon lii leer na lii mooy wa fii riwaay bi muy wax voilà léegi mu tegaat ci beneen bi waaw mu ne wa haddathana Sahl ibn Usman imaamu euh, euh, Muslim mooy bëye rek Sahl ibn Usman nga ne mooy kan mooy Abu Mas'ud mooy kim jéy ne léegi waaw hadith bi jóge haddathana Abu euh, Abu Mas'ud Sahl ibn Usman bi itam mu ci teg beneen bi moom la même càllale bi la rek ah Uqba mu ne moom mu jëlee qaala haddathana Uqbatu ibn Khalid an Ubaydillah ah, léegi nag sauf que Ubaydillah cette fois-ci jëlawul ci Xubayb mooy comme càllale bële rek bi Imaamul Bukhari yi defoon ca suuf indi ñaar yooyu yëpp c'est pareil Ubaydillah nga xam ne benn bi da ko jëlee ci Xubayb bu di nijaayam beneen bi mu jële ko ci Abu Abdullah Abu Zinad voilà lii nag beneen bi lay wax Abu Zinaad an Abdirrahmaan al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuushiku al-furaatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu falaa ya'khudh minhu shay'an. Imaam Muslim noonu lañ dee ñaari càllale yi Imaamul Buxaari yéen di woon léegi ñu taxawandi tuuti fii kon eh, taxriij yaa ngi nii léegi kon hadiis bii nii. Euh, yonent bi alayhi salaam euh, di ñu jàngal di ñu wax loo xam ne ñëwagul mu bokk ci alaamu nubuwwa mandargaay prophétie ne saa du am lu dul lii am fekk lii moom xew-xew bii amut xam leen ne saa xewagul waaw <laughs> te lii ci mujjug jamono lay doon waaw ba léegi nii may wax ak yow histoire bi xewagul fenn foofu ëllëg faat waaw léegi nag. fan lay situé woo loolu am na ñu naan est ce que du jamonoy Mahdi wak yooyu imaam al-Hafiz Hajar rahimahullahu taala mu ngi koy ñettali mais suuf ko loolu da doon wax beneen ta beneen xadis bu imaam Ibnu Maaja solo boo xam ne da doon wax lu xaw a mel nii mu naan bu dee ne loolu de e, boo wax lii moo kii bii benn la nettali bii ah, peut-être kon loolu muy jamonoy Mahdi ndax mooy jamono ja nga xam ne. mooy xuruju naar génn génn naar bokk ci mandargay mu mu jóg jamono mooy safara soos nga xam ne mooy génn fële ca Adan di puus nit ñi di leen yóbbu ca ma fañ lañ di pange muy Sham bilaadu Sham foofu la ñuy pange nit ñi voilà am na yoo xam nag dañ naan Arafat la mais du Arafat ah. waaw li gën a dëgër mooy Sham la voilà loolu la euh, loolu mooy li dëgër waaw moo tax léeg-léeg nga dem euh, Arafat gars yi nga dégg yenn surtout yenn chauffeurs yi lay yóbbu wala ñenn ñi di expliquer foofu naan ardul mahshar fii la mais ardul mahshar li ci dëgër mooy non du foofu ah du Arafat ah Sham la waaw Sham biladu Sham foofu la <laughs> mooy région de Gandoula grande Syrie jàppay Palestine ay ordon yooyu yëpp région boobu foofu fala li nga xam ne mooy mooy suuf si nga xam ne fa la borom bi di pange jaam yi foofu la eh, kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon eh, am ñu naan ne xam na ci kon jamono jooj la war a doon mais liñ ci man di xew mooy lii daa bokk ci xew-xew yi nga xam ne day xew laata bu saa di jege buy waaj jeex te tamit di wane nit ñi bu boobaa mooy alal fi muy tollu nit ñi ñun am na luñ ci dund ñun waaw ay nit dañuy rayante parce que lan à cause de alal waaw alal day tax ay gaay daal ñu fusillé la fusillade yu bari waaw moom laa doon wax zone far west yi boro yone saa saam ne Furaat day génne li nga xam ne montagne or or bi ñu bari moo tax ñu ñàkk seen bakkan ak alal ak lépp loo xam ne dafa lëkkaloo ci or muy li nga xam ne mooy ñoom alal ak xeet yooyu waaw nga xamante ne nii yonente bi alayhi salaatu wa salaam am na xadis bu doon wax comme ni mu ne ci euh, mu ngi ci euh, sahih imam muslim rahmatullah alayhi naka noonu al imam abu isa taalibim at-tirmidhi rahmatullah alayhi soloo na ko boo demee ci léeg-léeg mu fa lenn mufassiruna yi comme al ñoom imam al-qurtubi ak ñenn ñi bu ñuy euh, firi ida zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqaalahaa boobu wa axrajatil ardu asqaalahaa dañ fay indi xadis bii mooy bëgg a wax Seydina Abu Hurayra imaam Muslim ci kitaabu zakaat la ko indi waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam taqii'ul ardu aflaada kabidihaa amsaalal ustuwaani mina az-zahabi wal fidda fayajii'ul qaatilu fa yaqulu fi hadha qataltu wa yaji'u al-qati'u hmm? fa yaqulu fi hadha qata'tu rahimi wa yaji'u as-sariqu fa yaqulu fi hadha quti'at yadi thumma yad'unahu fala ya'khudhuna minhu shay'a allahu akbar te loolu yawmal qiyaama mooy gis nga li tax ñuy rayante fii ci kaw suuf da ngay gis doo xam ne nit ak nit am yoo xam ne dëkk ak dëkk région région am yoo xam ne réew ak réew di xare waaw ngir voilà parce que cette région c'est une région boo xamante ne nii dafa riche en hydrocarbures fuuf noo suufam dafa fees dell ak li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay l'or noir ay pétrole ay bauxite ay diamant ay ay ay ay ay ay ay yooyu quoi zinc tax gaa yi nga gis ay réew di rayante ndax territoire bu ndaw wala benn île boo xam ne ñu koy xëccoo parce que île boobu la fa ne ak tamit jën yenañ bari ak yooyu mooy da ngay gis ah, guerre yu bari xiiroo loolu mooy échelle ak euh, euh, réew yi waaye boo wàccee ci échelle nit ñi man ak yow ak keneen ak keneen léeg-léeg liy indi lu bari boo ko seetee ba ci biir affaire u alal la waaw muy zahratul hayatud dunya tóor tóoru ah, àddina gu doyadi gii te gaaw a jeex lu bari loolu mooy indi les divergences les disputes waaw tuy tuy dóorante ay bal tuy tuy jamante paaka yi waaw waaw ndax alal alal mooy tax ñu bari ay bakkan ñu bari faat ndax alal alal jooju nag comme fii yonent bay saasaam di wax ne bu ja keroogee bu l'Euphrate di dex googee di jaar Irak ah bu génnee la nga xamante ni mooy montagne oram xam nga luy xewa nit ñi dañ fay daw ku nekk bëbb ku nekk waaw ku nekk jàpp ne lii maa mbira maa ko moom maa ko war aakimoo comme nit rek li nga xam ne mooy son égoïste waaw innal insana xuliqa halu'a <laughs> waaw ida massahu sharru jazu'a akbar nit borom bi ne ca suuratul ma'aarij dañ koo bind mu nekk koo xam ne da am la waaw bu ko aw tiis wala lu metti laalee nga gis ko mu làcc na yaxat waaw ba pare nag waaw di saalit nag ah waaw moom ngay yëf yi moom daa ah, doy na waar moom ah naangam yéne moom ah, yi moom moom doy na waar di saalit rek di jàmbat rek affaire yi kay moom taa moom doxul moom moom ah waaw ak nangam waaw waaye wa ida massawul xayru manwa gis nga ni mu jéggee dayo ci caalit bu ko riiw ah cette fois-ci mu commencé mbiram di dox alal ji di ñëw mu nekk xañaakoon day bëgg mbir mi bu ko kenn jege waaw ñoom doon dem di leen ay ay soxlaam ay ay problème am mu am nag dëgg ñooñu bëggatu leen a gis képp koo xam ne gis na la ngay ñëw di ko seet sax mu jàpp ne alalam jee la fi indi waaw ah ba nekk xañaakoon hatta ak yi nga xam ne moom la ci yàlla ngàll sax mu bëgg koo xañ na nga xam ne ñoom la yàlla na jox ko jox leen ko walla iyaazu billaah kon nit a mel noonu moo tax ñuy daw aaro way oor ba ku nekk yëg nañu information bi de non foofu moom foofu premier euh, euh, yu dem yu fa dew kenn nay mucc mooy rayante jusqu'à la fin la rek mais teewu ñeneen dañ naan ku nekk ci ñoom danaan moo kookee di dund man lay doon loolu laa lay wax nit waaw <laughs> waaw law saa sàll doon wax hafizahullah alin sàll <laughs> mooy dëgg de malakul mawtu bu woon cëpp fii ci tànt bi wala ci ci mbooloo mi <laughs> tey balaa xaw ma lan na jot balaa guddee jot dina am ci mbooloo mi ku faatu képp kenn ci ñun du bëgg nangu ne man la kenn du nangu ne moom la waaw ku nekk nga xool naan xam naa keneen ki la mais pas moom waaw maanaam nga dégg yu ñaan ah déggoon naa diw moom muy sëqat boo maytul moom la léegi moom bàyyi na bopp pour moom tout le temps rek nit nit nit noonu la mel ah. à chaque fois day jàpp ne moom dafa am lu magique loo xam ne te loolu mooy képp kenn ku nekk koo xam ne footoo woo ci Eh? ndoxum alquran ak sunna lii moo lay dal mooy feebar bii moom doo ci génn waaw moo tax mu ne woon nit nga nit ah <laughs> ki nga xamante ne lenn la nekk waaw day dajale rek jamaa maalan wa addada waaw day dajale xëy ji rek di ko compter waaw jàpp na yaxsabu anna maalahu axlada alalam jooju moo koy moo mooy tax mu gën a am longévité gën a yàgg ci dund gi waaw wa innahu li hubbil xayri la shadid gis nga moom nit dëgg dëgg la ci am bulimi waaw law kaana libni aadama waadiyan min zahab gisoon nañ ko fi yonent bi alayhi salaatu ne woon gis nga doomu aadama bi bu amoon xur xur ah boo xamante ne lépp montagne la la ahabba an yakuna lahu waadiyan konoonte kon dina bëgg bu amee benn ba mu wóor ko ni moo koom day bëbëtaan beneen law anna libni aadama waadiyan min dahab ahabba an yakuna lahu waadiyan te waadiyaan boobu da ko faa yemale parce que manoo di lim di continuer walan yamla'u faahu illa turaab wa yatuubu allahu ala man taab waaw du feesal biiru doomu aadama bi lu dul mu faatu ni suul ko rek sotti ko suuf ba mu fees borom bi nag mooy delloosi ci jikko ju ñaaw gi ku mu sopp képp ku mu indi nga dellu ci moom mu daal di lay la waaw allahu akbar muy xër gu ñuy xër ci àddina waaw xër gi ñuy xër ci alal xër gi nga xam ne moom la nit bi xër ci li nga xamante ne mooy alalu àddina ak ci jëm ci yooyu